Allah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxati bi nga xam ne ci la ne hein bi nga xam ne ci la wax ne bi muy wax fitne yi gis nañ ko keroog hein ci xadiisu kan ban saxaaba lañ mujjee gis tarjamaa Seydina Abu Muwayhiba Seydina Abu Muwayhiba neewoon na waa Baqi' waa Almeeri bi mu leen nuyoo ñaanal leen jàmm mu ne yéen de li ngeen li ngeen newe moo gën li ngeen xëye moo gën li nit ñi nekk fii di dund xëye nar a xëye ndax fitna yi jege na waaw fitna yi jege na di ñëw nag bu ñuy ñëw à vague la ñuy ñëw tël tël tël tël comme géej gu sàmbaraangoogu te manoon fii nekk fa vague yi jàmbaay jala waaw foo yëngoo benn mbéj la tël nga daanu bala ngay jógaat sax beneen rëqaat sa rëqaat la tël nga wataat looloo xew ci fitna yi loolu la yonente ba lay yaa ngi ñëw al axiratu asharru min al bi mujj ñëw moo gën yées bi ko jiitu te loolu xam nga lu ko wane xam nga loolu lan moo lan moo tax mooy en fait yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu fi newee loolu lépp c'était impossible mais en plus nit ñi lu ñuy gën a sori loolu moom c'est une réalité mooy gis nga ahdun nabi sallallahu alayhi wa sallam jamono ji doon dund nga xam ne mooy jamono ji nga xam ne moom la suñu boroom di wàcc wal asr inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr jamono jooj muy waat muy jamono ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dund moom la naan wal asr waat na ne ci jamono jooju waaw la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun waat naa ci sa dund gi yow yonent bi alayhi salaam gis nga dundam googu noonu jamono jooyu loo koy gën a soree mel ni leer gi day gën a wàññeeku réer gi gën a moo tax euh, loolu benn kii la buy wan ne mu mu kii euh, muhaddisuuna yi liñ naan sanadun aali mu am solo waaw mooy sanad boo xam ne lu nit ñi gën tuuti sa digganteeg yonent bi alayhi salaam muy gën a am solo waaw mooy sanad bu kawee moo gën nazil ci ñoom loolu lu ama am solo la moo tax da ngay gis buñ amee loolu dañ koy bàkkoo ñoo yey nag bàkkoo loolu mooy am hadith yoo xam ne yow sa digganteeg yonent bi mooy yow yaa nekk ci buub yi benn côté bi yaa fi ne beneen côté bi ñuy dem di dem di dem yonent bi aleyhis ne fa lan moo gën a neex lool gis nga ku ci am mu gàtt nu nit ñee gën tuuti mooy day gën a gàtt mbir mi day gën a baax gën a rafet gën a dëgër gën nekk loo xam ne dañ naan moo tax dañ koy souligner waaw lii min suraasiyaati imaamul Buxaari lii de dafa nekk ci hadith yi nga xam ne ñetti personne kese ñoo dox diggante yonent sallallahu alayhi wa sallam ak al imaamul Buxaari ak ñeneen ñi ak ñooñu waaw wala ñu leen lii benn nit kese nga gis boroom xam nga naan benn nit kese dox digganteem ak yonent bi alayhi salaam ñu kontaan waaw moo tax boroom xam-xamu xadiis ba fàtte naa kanati la tur bi kanati la mu naan ba ba ba muy waaj génn àddina ñu ne ko yow léegi taman na mooy aywa léegi mëbëtal mu ne man li may mëbët mooy sanadun aalin wa baytun xaal allah sanad boo xam ne bu kawe la mooy nit ñi nekk sama digganteeg yonent bi alayhi du bari ak kër goo xam ne day yaatu nga xam ne dara du fa ne ma man nekk nag di jaamu yàlla allah allah mooy nooy gën sori jamono jooju leer di gën mooy lëndëm bi gën bari si lëndëm bi gën a bari waaw moo tax fitna yi mën a aaxiru zaman fin des fitna yi gën tar moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne gis nga yéen waa bàmmeel yi li ngeen nekke moo gën ñii di dund li ñu nar a nekke parce que moom mu ngi nii di leen tàggu si yéen waa bàmmeel yi waaw mooy ñii mucc nañu ñii moom ñii moom rëcc nañu ndax moo leen ñu daanaka ñu fi ni ñëpp moo leen denc ñenn ñi xare la demoon ñu denc ko ci ginnaaw comme ñoom Seydina Ousmane bi muy denc soxnaam seeg yooyu yu mel noonu bu dul loolu ku dul loolu wala boog fekk ko fi wala yu mel noonu wala ñu denc ko fekk sax mu ngi fi waaye ñu denc ndax bañoon ko sonal gis nga saxaaba yi radiyallahu gis na moo tax xadiis boobu doon yeneen wax naan ki ki euh, ki feebaroon mu ne bu feebaree euh, bu bu génne ànd na ngeen ma ko wax mu génn àddina guddi saxaaba yi radiyallahu dañ ne du ñu dem di déranger yeneen tibale sax sax c'est pareil ak lii Seydina Omar def c'est yi ñuy bëgg a wax mooy ak waman daana diinahum ak ñi nga xam ne ñooy deme ni ñoom mooy wallahi yàlla nañu buur yàlla gindi gindi ñépp waaw waaw gindi ñépp ndax luñ man di deme ñoom it nee ci l'islam lañuy woote mais yàlla na buur yàlla def ci suñu xolee xolu ñépp leerul leeru sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam leeru alquran goo xam ne mooy fóot yooyu noonu daldi yubaddilu sayyi'atina hasana soppi yi nga xam ne mooy suñu ñaaw yi ñu ne képp ñépp waaw soppi ko def ko yiw mooy euh, gis nga niñ doxale woon keroog yeneen ci wàllu saaf saaf ndaw si génn àddina ñu dem denc ko ci guddi gi mu ñëw laaj ne waaw moom nu way mbiram mu jëm waaw moom de. génn àdduna mu ne mais waxuma leen woon bu génnee àdduna ngeen ma ko yëgal ñu ne ko c'est que dafa guddi woon ñu bañ laa déranger neewu leen hé boo liggéey bu leen ko defati ah lan moo tax mooy ñaanju leen loolu kese la Seydina Omar def mooy ne pourtant waxoon na leen de bu bu faatoo yëgal leen moom mais mu faatu mu guddi ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa fatuta sa moom mooy dafa nekk koo xam dafa jàpp quand même duñ dem di ko yee parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax yu xoolal laylatul am na benn riwaaya boo xam ne moom ci Sahih Imam Muslim yonent bi alayhi salaam nee na dañ ma koo wan xam nga gént yonent bi alayhi salaam wahyu la nee na dañ ma ko wan laylatul qadri bi ma koy fekk da doon nelaw mu ñu wan ma ko am ku ma yee ma fàtte ko waaw moo loolu moo taxoon Seydina Umar ibn Khattab xam gum xamoon loolu moo tax gis nga biñ jógee benn voyage yonent bi alayhi salaam mooy biñ biddante mooy am na yooyu xaadisa yu bari la mais mooy Seydina Omar bi nga xam ne bokk na ci njëkk yeewu radiyallahu anhu bi mu yeewoo gis yonent ma lay saabsaab di nelaw Seydina Abu Bakar dafa yeewu toog mu yeewal la yonent ma lay saabsaab ndax moo gën a xam ahwaalu wa sallam xam ne kenn du ko boo demee ci wax yu mën naa nekk nelawam yi la nekk ko dox. waaw Seydina Omar ba mu ñëwee moom it xam na loolu mu yeewu ni mu def. dafa commencé di takbir allahu akbar allahu akbar ba yonent ma sarsam yeew mooy baat yoo xam ne moo ci waxyu bi la jóge waaw kalimatu laa ilaha illa allah ci lañ doon waxe ne réveil li ci gën mooy yooyu ak tamit li nga xam ne moo doon yee yonent sarsam muy ganaar gi waaw muy ganaar gi as-sa'ih ah. nga xam ne bu ko mësoon a dégg ak saayex du ab yuuxukat bu taxaw fële di yuuxu naan haa non non mooy saayex <laughs> mooy ganaar bi <laughs> bu sabee voilà mooy yooyu mooy bi nga xam ne mu la doon yee yonent ba waaye ak lépp loo xam ne ci alquran wala yooyu nga def ko réveil moo gën nga teg ci mbalax mu lay yee waaw <laughs> moo tax biddante bari ak sonnerie yi du jeex ak way yooyu ay yooyu yëpp bu bu ñu bàyyi li yonent bi aleyhi salaatu salaam doon def ah jëlal sa téléphone nga télécharger ji ganaar guy sax nga def ko réveil ittijaan bi rasulillah di ko roye yonent bi aleyhi salaatu salaam mi nga xam ne ganaar comme que man new ma euh, surtout ñun ñu ne fii ay tugal yi nga xam ne fan ngay dégg ganaar bu sax xanaa nga dem ci ferme yeeg ci àll bi kan moo dëkk foofu ah amoo ganaar guy guy guy guy guy guy guy sab moo tax ñu ne al xéewal bu mag lañ ne ganaar xaqee xii gi di sab sa waaye ngay dégg loolu am solo la am na yoo xam ne bañ ngeen dégg ganaar bu sab kenn daa xam ñaata at la voilà kon mooy ñoom liñ doxale woon noonu yonent ma la sax sax ngaa ñu leen di neewu leen da leen ne mais waxuma leen woon ne bu faatoo ñu ne ko nag heure bi mu bi mu faatu ci guddi gi dañ la noon bañ a déranger waaw loolu kese lu mel noonu taw ŋàññu leen lu mel noon kese la yonent le Seydina Omar wax fii yonent bi alayhi salaam malgré nee na jox leen noo bind mu ne non bu ñu ko jox te yonent bi alayhi salaam ŋàññu ko après neewul eh Omar yaa ngi ànd ak yow lu tax ma leen joxe leen ngeen bañ waxu leen ko dafa biy kii dafa bàyyi leen ñu wax après mu xam ne bon sa xelam dal la mu ne leen léegi ñu ñëw naan ko biñ naan nañ ko laajaat ñu dem di ko laaj mu ne non non bàyyi leen ma ci li ma nekk euh, daawu nii maa ana euh, fii xayru li ma nekk moo gën léegi nag déglu lañ ma usikum bi saa kiy waxe loolu da leen ŋaañ léegi nag fii voilà nañ ñëw dafa ñoo xam ne ki yi euh, waaw waaw la ma wax mooy suñu suñu réew. dafa nekk foo xam ne suuf soo xam ne daanaka loo fa ji mu sax waaw waaw waxu dalaalaat yeeg biddaa yeeg mais dañ fa fees del te daanaka ci gémmiñu ku nekk nga koy dégge même rawatina maanaam sax même rawatina ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaari diine te loolu nag c'est le comble quand waaw c'est le comble loolu moom mooy mooy ad-daahiya mooy la catastrophe gaa yoo xam ne ku fa demoon tey sax ne yonent nga léegi gaa yi nga gis ñu la topp waaw mooy daanaka lu waay wax da gis yoo xam ne wallaahi ku ko defoon ku ko defoon yenn réew yi dañ lay rendi yow non yow moom dañ lay rendi ku ko wax wax ci diine yi day mais mais yow moom xaw ma kan dañ lay foofu nag nga koy wax ba pare bari mbooloo lu la topp xamuñu xam-xam jànguñu xam-xam gëstuwuñu ñi koy gëstu as as néew di ci sonn kenn xamuleen ñi nga xam ne ñoom lañ féetale kaw mooy ñi xamul dara taqdiimu di jahlin wa taxiirun andi jiital ñi xamul dara ñi xam ñu relégué leen au calendrier grec xaw ma ngeen koy wax sànni leen fële kenn xamuleen jox ñi xamul ñu yor li nga xam ne mooy micro yi ndax lool la yonent bi alei saatu salaam waxoon inna allaha la yaqbidu al ilm min suduri al ulama intiza'an ba'dama faquhu faquhu wala biñ ko jàppee walakin yanza'uhu bi mawti al ulama waaw yonent bi alei saatu salaam nee na wala xadiisu mu ngi ci saxix yi nee na suñu boroom du xëcc xam-xam ci xolu boroom xam-xam yi ginnaaw bañ ko takkee jàng ko ba takk ko wayaat walaakin li muy def mooy day da koy xëcc ci di faat boroom xam-xam yi waaw di leen faat par kenn kenn waaw léegi nag dina leen faat par kenn kenn di leen faat xatta ma ida ra'a naasu aaliman mais day dem ba nit ñi dootuñu gisati boroom xam-xam xam nga loolu bokk na ci fitne yu mag yi nga xam ne man ñooñu dal ñun en tant que wolof tamit monde bi da ngay seetlu fu bari tamit looloo leen dal waaw mooy gisu boroom xam-xam kese c'est rare extrêmement rare danger danger à de perdition la waaw mooy mooy denrée denrée denrée la boo xam ne daanaka en voie de perdition la mooy dañu commencé di ko ñàkk loolu moo tax euh, loolu moo tax boo ci gisee koo xam ne sax du boroom xam-xam euh, euh, day impressionné gaa yëpp naan waay yow mais kii mu ngi ñun ñoo bokk di dund fii quoi moom mais yow xanaa amoo dara loo def kon parce jàpp nañ ne noo kii waru xam lii ba pare boole ko quand même amul liggéey am njaboot am ay soxla yu muy dox xanaa kay waru la ne ak kii fan la jànge lii mais kii kii fan jànge fii lii nii muy wax ak xam-xam bi mu am fan parce que lu tax te pourtant kat waajooju bu demoon dëgg-dëgg fu boroom xam-xam ne moom boo du qualifié nekk taalibe ma waaw mooy du qualifié nekk taalibe foofu du am niveau nekk taalibe boobu moytuwul mais nag fa ne au prix des aveugles nan la ko waaji waxatee ak proverbe nasaraan bi les borgnes sont rois waaw réew mi nga xam ne ñépp silmax ñépp gumba ka fa yor benn bët buy gis mooy nekk njiit la moo fay nguuru voilà dafa fekk lool kese la ñu jàpp ne fii mu ne moo gën a kii moo yor bët yi gën a baax yu yàlla ma sa sàkk ndekete yoo waa moom benn bët lay gise te bëtam boobu sax léegi mu fay mais nag moo fi tane waaw xatta maa taran naasu aliman day dem ba nit ñi duñu gis benn boroom xam-xam léegi nag bu demee noonu lay dem ittaxadu ay njiit ñoo xam ne ay iñaar lañu mooy xamuñu anibe waaw sax xamuñu ko mooy vraiment affaire diine moom mooy li ñu ginee réere te nee nañ loolu la lool kat lañ leen toppe waaw moo tax euh, naxaatee fi ne rek ay ay naxante ak tamit gis dëgg bañ koo topp ak tamit di jay sa bopp wala di nax sa bopp foo xam ne xam nga ni fii dara bàyyiwu la fi lu dul ne nii la diw sant kese wala mooy sutu diw wala mooy doomu diw moo la fi bàyyi waaye sinon du sellte du xam-xam du dax du sax du sax ay comportement yu rafet waaw parce que boo xamul sax yem teey tey wax wax yu général sax te bañ a wootewu benn daraja sax yow yow yàgg c'est bon waaw kenn du la laaj yooyu mii ngi ñëw di wootewoo woo di mbubboo loo xam ne yow nekkoo loolu c'est tellement grave léegi ñooñu lañuy jàppe mu ne yonent ma lay sa sa ma ko wax de waxuma ko de ñooñ nag ñu jàppe leen ruusan ay ñu di jiite nit ñi ñoo xam ne juhaalan xamuñ dara ay seen biiree dara newu ci seen xel yi tous new ci ci diine léegi luy xew fa dallu conséquence fa dallu ñoom sànku nañu moom waaw te duñu gëstu ndax jàpp nañ ne fii mën ñoo dina xam lépp waaw ñun naar du ñu jàngal man du ma jóge ñu ñenn ña man du ma jóge Sénégal ñëw fii am naar di ma jàngal xanaa kon man xaw ma ñi mag ñi ñu bàyyi Sénégal mais na mag ñi nekk ñi gën a xam ne bu dee jàngoo li mag ñi ñi fi mag ñi bàyyi xam-xam bi bu dee newoo ci daa tax nga xam saa baay médecin la woon kese daa tax ma nekk médecin bu dee defuma des études de médecine ak yooyu ba am ba mën a exerce profession bi saa baay doon exercer mais bu ma ko deful manuma xam dara hein loolu kay c'est une évidence kon ay diw manumaa jàngal man man mii di wax lan moo tax man un pygmée du Bongo du Congo manumaa jàngal man du ma wax lool lu tax nit dangay nekk koo xam hatta moo tax xoolal xoolal al al al eh, kii ibnu ibnu Arabi rahmatullah alayhi mu ne moom muy cité ay sëriñam boole ci mbaam waaw ñun kan mooy cité suñu seen sëb sëriñ dañ naan ne kii xanaa dafa dof am mbaam mu naan sëriñ bi kii bokk na ci sëriñam yi benn mbaam boo xamante ne nii saway mas na mbaam mi mas na def loo xam ne da koy leer lii mbaam mi jàngal na ko loo xam ne moom xamu ko woon mu boole ko ci sëriñam yi ñun ñaata ñun ñaata ñun ñaata animaux ñu jàngal ñun jàngal ñu daa yomb parce que xamul dara ku tëb jàngal kon ñun dañoo waroon a tàmbali animal bu ñu romb rek ne kii suñu sëriñ la waaw parce que rien kii rek jàngal na wa <laughs> bu doon modeste nañu loolu la léegi bu dee at mooy <laughs> ngay commencer léegi kon nit ñi ñoo raw fuuf waaw fa dalluñu sànk fa wa adalluñu fa wa adalluñu sànk nit ñi waaw walla yaa billah te kooku day faatu comme li ñu la waxoon faatu ba pare def ay ay faux exploits waaw faatu nekk sa bàmmeel continuer di sànk nit ñi faux exploits boobu moom xaw ma nu ko nit mën a def yàlla nañu ci buur yàlla musal mooy nag réew mu mel noonu nga xam ne ñi ñi nekk ci xam-xam bi daanaka kenn xamu leen ñu nga fa Sénégal am na ñoo xam ne xam-xam kese leen ñor ci la ñu ne te looloo leen yitteel dara yitteelu leen leneen waaye mooy li ma waxoon keroog en général ñooñu bataille de communication bi lañ perte waaw te loolu nag war nañ cee jóg. waaw mooy ñoom waruñoo toog di xoole noonu waaw ay toog rek di xaar ñu invité leen wala boog ñoom ñu am fenn audience wala ñu ne ñun faalewuñ yooyu ñun daal nañ nekk sama daara kese non loolu doyul parce que li nga yor dafa war a jariñ ñépp ñiy yàq ni ñuy nekk ci télé bi di mbalax ak yàq di réew mi ak wax lu du dëgg yow boo amee bu la buur yàlla mais yéen di exploiter foofu te bu mais lu leen tere ngeen ngeen sexe unir le vos moyens ngir am loo xam ne plateforme boo xam ne di ngeen fa mën a jaaral seen mbiri nit ñi di ci jot waaw ngeen dem kom liñ la waxoon mazala ah walakinahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasim li yonente na le sa sal doon def bàyyiwul foire yaag yooyu waa kuffaaru Quraysh da leen a fekk ci teene nga fekk leen foofu fa nit ñay ne yàlla dogal nga xam ne lii la waaw moo tax ñi nga xam ne ñoo am xam-xam nekk ca xam-xam bi en général da ngay gis réew mi niñ leen niñ leen ni ni ni kenn niñ leen marginalisé mais loolu waruñu koo nangu léegi nag loolu ñoom ñoo ko léegi mooy xoola bu dee réew mu mel noonu nga xam ne moo tax lo réew mu mel nii mu nekk loo fa mu sax ci ci réer waaw moo tax façon bid'a bu ne di nga ko dégg ni tëb waaw man maay ñu woote woo lu leen neex lu leen neex gaa yi topp leen mbooloo yi bari ñu jàpp ne loolooy wane ne ñu ngi ci dëgg wala ñoom bañ koy woowee ba léegi def na ay at te du te wolof njaay nee na lu dul te te du dul yàgg du dul dëgg du yàgg ma ne iblis du iblis dëgg la mais est-ce que la iblis hal iblis xaq iblis dëgg la xam nga iblis baatil la neen la léegi iblis yow nit koo fi mën di tudd iblis a fi jiit maam aadama alayhi salaatu wasalaam iblis a ko fi jiit te iblis ba ni may waxee nii man yow mi may dégg man mi wax lañuy faatu bàyyi ko fi kooku ginu la yàgg gaa yi koo xam ne descente ki ñu nit ñi alayhi salaatu wasalaam abul bashar fi la ko fekk seen père de l'humanité fi la ko fekk te humanité bu buy jeexit fi la koy bàyyi ci lay jeexaale mais kooku yàggut est-ce que daa tax mu nekk dëgg moo tax loolu c'est un faux argument loolu c'est un vraiment faux argument boo xam ne xaw ma lu ko lool moo tax boroom xam-xam du wax lool de loolu yàgg loolu moo tax gisoo waxi wolof wolof njaay neex waaw te ñun waxoon nañ la lan natt ñun lam naqtadi bi kocc bi bi ko bi lan nat laa nat baaw koccam wala barman wala faala waaw ñun topp ñu nii kocc barman nii faal waaye loolu mooy bu dee ci wax yoo xam ne dañoo gis ne dafa wute li nga xam ne mooy li li jub mais euh, kocc yàgg naa wax lu jaar yoon lu jaar yoon yu bari yoo xam ne nit man na kee su koo na koo di wax waxu sagesse waaw loolu am na sol waaye nag bu dee du du du du alxuraan yuñ téye la ca jub la ñuy jël waxu ko wax dañuy xool waxam bu jaaree yoon topp ñu jël bu jaarul yoon nag ñu xam ne lii daal jaarul yoon ñu daal di koy teg mais ku man di doon ak idol bu man di fu ko gaay maate léegi kon réew mu mel noonu saa yi moo naa gis nga la poussée de des schismes gi loolu grand part mooy mooy loolu lu yéeme ci koo xam ne xam nga affaire bi ni mu demee mooy siit yi ñu commencé bari foofu bari fa ay ay ay ay kii ah bokk léegi ci programme télévision yi nga xam ne nee nañ ci programme religieux yi ñu am ci. mais loolu jaaxal waru la jaaxal kenn parce que am na ñoo xam ne tamit ñoom li ñuy wax moo gën a garaaw sax fuuf ñoom fa lañ leen fekk waaw am na ñoo xam ne seen wax ci boppam moom dalee leen génne. ci daayiratul islam mooy leen génn nekk jullit bu yàgg yoo xam ne mooy euh, jullit bi ci boppam moo mënatul a julli seen ginnaaw waaw léegi mooy bu dee ñooñu am nañ fi kay <laughs> bul bul xalaat bul bul bul xeeb leneen la lu ñëw mën naa sax moo taxoon nag ma ne la nag lu mel noonu mooy réew mu mel noonu nag bu yàlla defee Euh, nga ñëw bay wax ci sujet yoo xam ne sujet lu yuy sànkaate suy mel nii nga xam ne day laaj day laal aqida ah moo tax boroom xam-xamu aqida yi pas-pas di ko ci boole mo euh, ah oui c'est pas des des des des falafala pas-pasu nit ci lay yàq mooy loolu moom ma ne la woon bu ci gàttañ lu bu yàlla defee nga man koo leeral may la capacité leeral ko ku mu man bi doon bil lillahi alladi laa ilaha bu ci gàttañlu ci leeral loolu ak lum la mën a jël bu la doon jëlal ba koor gi jeex sax ñu ngi dix-septième jour kii nu mu tudd maanaam dix-septième quinzième jour quinze jours a ci des insha allah wala quatorze même bu la doon jëlal lépp sax def ko ci doy na ko jar na ko bul xeet dara parce que mbir yi du gaaw waaw lan la Seydina Omar ibn Abdul Aziz waxoon laysal <coughs> mu ne nekkul ki nga xam ne mooy ki gañe man sabaq man sabaqa ba'iru waaw ki buur yàlla nangul te mu gañe ci aj ji la ko doon waxe nekkul ki nga xam ne gawaram ay fasam moo gaaw wala avion bi mu jël moo njëkk a àgg makka ngir aji walla yooyu déedéet parax parax yi gooy accéléré bu baax ngir teel a mën a àgg mu ne non non walakin mooy man ghufira la ki buur yàlla jéggal waaw ñun lii lépp dañ koy def ibtigha'a mardatillah ngërëmul buur yàlla kese moom na kontaan jeex na kantaa lan lañuy fay loolu moom buur yàlla mooy xool lu ko neex bu dee sax mbir mi jar nag pay ak am ci mu xool lu ko neex mu jox mu jox ñu ñun ñépp te dugalaale ci ñépp comme niñ waxoon ni ñi weesoo ñi ñëw ba ilaa yow mi diin gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñooñu nag ay Seydina Nuux ak ñépp ci lañ biir ci biir seen seen xeet waaw ndax ñoom ku nekk da nga doon euh, yëgal yonent bi aleyhi salaatu salaam xam ne ñoom xamoon nañ ko te suñu borom waxoon na leen comme ni nekkee ci alquran bi mu naan leen bi muy jël pacte ci ñoom ne leen bu ma leen dama leen yónnee bu ak yonent ñëwee boo xam ne dangeen koy topp bàyyi yéen li ngeen nekk topp ko moom ñoom ñépp ñu seet yonent bi aleyhi salaatu salaam lañ doon wax alayhi salaatu wassalaam kon ñun xéewal gi ñu suñu boroom defal wallahi alladhi la ilaha illa huwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha manu de toute façon dañ ko manula compter sax ba koy téeg man da ne waaw waaw te mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme li mawlana ibn abbas waxoon waaw alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daaral bawaar mu ne Muhammad Seydina Muhammad ni'matullah allah kooku mooy xabrul umma wa tarjumaanul qur'aan mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne ni'matullahi xéewalu yàlla kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allah sallu alayhi sallu ala rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammadin al-mujtabaa alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin kon mooy bu ci kenn gàttañ la fii nii hadith bii dafa am sii ci daa am ay wax yuñ ci wax comme rek niñ ko tàmmee ñàkk a jox gëdd respect ñi nga xam ne yonent bi alei saatu salaam a leen yaral boppam muy saxaaba yi waaw bu ma nee saxaaba yi nag xatta Seydina Ali ibn Abi Talib mi ñuy wax génnewuma ko ci parce que ñàkk teggin saxaaba yi mooy jëmmi ñàkki teggin Seydina Ali ibn Abi Taalib mi nga xam ne moom ci ñoom la bokk waaw parce que benn koor lañu ñoom loolu lañu réere saxaaba yi radiyallahu anhum benn koor lañ comme benn corps comme corps le corps enseignant gis nga bu ñu France bu ñu dóoree wala am benn élève boo xam ne wala benn enseignant boo xam ne niis la nekk am kenn ñu def ko lu dul noonu enseignant France yépp ngay gis ñu jël seen journée de xawma de retrait ngir kaas hmm. Hmm. ngir lan hmm? ndax kenn lañ laaj nga laal kenn ci ñoom mooy comme si dangaa laal enseignant yi te loolu même chose lu raw lool moo xew ci yonent yi sallallahu alayhi wa sallam alayhim salaatu wassalaam moo tax suñu boroom ne amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuun kullun amana billah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin minhum rusuli wa qaalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al te loolu mooy ngëm-ngëmu yonente bi alayhi salaatu wa salaam bima unzila ilayhi gëm na li ko boroom bi wàcce ci moom mu tukkee ci boroomam way ngëm yàlla yi nga xam ne ñoom mooy seen royukaay ñoom it noonu kullun ku nekk ci ñoom gëm na billaahi buur yàlla wa malaaykat yi malaakaam yi wa rusulihi ak yonentaam yépp wa kutubi yi ak téeréem yi laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli duñu def benn différence ahadin bayna ahad ku mu man di doon min rusulihi ci ndaw yàlla yi sallallahu alayhi wa moo tax tey jullit bi nga xam ne nee na moo gën a gëm yonent bi alayhi salaatu salaam bu xëyoon tey tey ne weddi na Seydina Daawuud alayhi salaatu wassalaam tey la nekk yéefér waaw walaw xajja walaw saam walaw salla daa dahrahu ala nabiyillahi sallallahu alayhi wa nekk na yéeféer ca saasi waaw nekk na yéeféer ca saasi nekk na yéefér ca saasi waaw nekk na yéefér ca saasi parce que laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli moom lool la d'accordul waaw ne bon man man naa d'accord yonent yi yépp waaye nag bon man daal saay yonent kantaa yonent àll diw moom man moom non non non kooku la dootul julli loolu xew nag moo xew comme noonu ci euh, kii yi lu tudd euh, yonent yi alayhi salaam ñàkk am benn koo ci mooy naan di di mu daanu ñeneen nga ne kii laa tey non loolu tekkiwul ne ngërante am na kay tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd al-Qur'an wax suñu borom nee na man borom bi maa gënale ñenn ñi ci leen ci ñenn ñi loolu kay leer wa wa sayyiduhum rasulullah Muhammad ibn Abdillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mooy seen sang moo tax mu ne ana sayyidu waladi aadam wala faxr man yonent bi alayhi salaatu wassalaam may sangu doomi maam aadama yi te amul benn puukare bu nekk ci wax ji waaw ngir jariñ leen a tax ma wax ko waaye du puukare moo tax ma wax wax ji waaw gis nga noonu mu mel noon ci uh, yonent yi na ko saxaaba yi noonu la mooy lan mooy mënoo jël naan ñii lay jàpp sànni ñi ndax suñu boroom moo leen seedeel dindil leen bépp taq-taq muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladina amanu ma'ahu walladina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffaar ruhamaa'u baynahum taraahum ruk'an sujjadan yabtaghuuna fadlan min allahi wa ridwaana siimaahum fi wujuhihim min athari as-sujud dhalika mathaluhum fi at-tawrah wa mathaluhum fi al-injil ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra' liyaghidha bihim al-kuffar allah suñu boroom nee na muhammadur rasulullah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ndawal yàlla li mooy kii yóon mooy l'envoyé d'Allah moom la buur yàlla yónni ñeneen ñi nga xam ne walladina maahu ñi ànd ak moom muy saxaabaam yii ashiddaa'u ala al kuffaar yi dañoo tar ci yéeféer yi moo tax gis nga leen badar Uhud ghazwatu zaati salaasil wala sariya zaatu salaasil mu te fu ne amul fenn fu ñu foo xam ne fu yéeféer yi taxaw ñu fekk leen hatta Qaysara fii fii fii fii fii fii fii fii fii arde ba ci Qaysar ci suufam neewuñ mooy première puissance mondiale ñun dañuy xaru armée professionnelle la ñoo xam ne lool kese lañuy liggéey xeex kese yor ay bouclier yoo xam ne te man na mobiliser Qaysar ay ñay yoo xam ne bu ñu dëggaatee yooyu yëpp faale wuñu ko waaw bu yonent bale saam woowee tabu gaa yi di dem ñi manuloon a dem amuñu sax lu ñu war di def la too ngir am lu ñu war ci tàngoor wi ngir dem ndax lan yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul ida daakum lima yuhyikum wulu leen buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam bu leen woowee mooy saa bu leen woowee ndax ñoom duñ leen woowu lu dul lu leen di dundal ñu dem foo xam ne sa bakkan nga ngay risquer ngir ñàkk ko ñu dem ñii di jooy ndax mënuñoo dem gisoon nañ Seydina Alaba Abala ibn ibn Zayd gis nañ ñoom Seydina Abu Zar ñii di dox amuñ dara seen gëléem di leen sonal ñu bàyyi seen war waay dox topp désert bu dugg ko xuus ñooy ñooy ras saxaaba ashidda'u ala al-kuffar waaw waaw gis nga Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib radiyallahu ta'ala anhu Abu Turab Abul Hasan wal Husayn gis nga Badar Xaybar gis nga ashidda'u ala al-kuffar la u'tiyanna ar-raayata ghadan waaw ruhamaa baynahum yërëmante seen biir moo tax frère Abu Jahlin bi faatu ci xare boo xam ne ndaxa hein Yarmouk ñu fe ñu gaañ leen ñu gaañ leen al-Harith Hisham radiyallahu anhu waaw axu Abu Jahlin frère Abu Jahlin ad amana bi sayyid ar-rijal gëm na yonent bi alayhi salaam ginnaaw ba àndeek frère am bi Abu Jahl doon def lañ doon def buur yàlla gindi xolam moom mu dem nekk ci lislaam ba xare jot ñu ñu gaañ leen blessé yu bari ñu ñëw di leen secourir leen jox ndox ku ñu ñëw njëkk a jox mu ne ah sama mbokk mi mi tëdd di waaje nekk sonn ñu lay jox ndox nga ne joxal sama mbokk mi ci wet gi moom moo ma ko soxla ñuy jox kook mu ne joxal ki ci tegu ñu kuy dem ci kook fekk kook gaañu muy dellu ki waxoon sànq fekk mu gaañu mu dellu ci moom fekk mu gaañu ruhamaa u baynahum allahu akbar waaw ah. taraahum rukkaan boo leen gisee bu julli jotee ñu bàyyi lépp waaw ah. dañuy waajal julli laata muy jot ku ci ku ci yëg di sax ba dégg nodd gi noonu ngay tëbe le Seydina Usmaan radiyallahu anhu waxoon keroog bi Seydina Omar ci xilaafaam nekk ci kaw bar bi di ba àjjuma Seydina Usmaan dugg si mu ne eh. mu ne heure lan mooy heure bii mu ne ko yaa amiral mu'minin man di yëguma damaa woon fi ma newoon rek jekk rek dégg nodd gi waaw rek tëb mu ne ko wal ghusla aydan kon sangu kon noo def sangu àjjuma gi pour wan la ci saasi la ñuy waaw taraahum rukkaan sujjada lan moo tax ñu koy def ngir ma sàmba wala nga demba déedéet yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana lenn kese la sàkku ngëneel gu tukkee ci suñu boroom ci boroom bi subhaanahu wa ridwaana ak gërëmam te nag wa ridwaanullahi nag a'zam ngërëmu yàlla moo ëpp doole moo gën a màgg lépp lu nit di ut waaw bu nit ñi ut tur yi xatta ismullahil a'zam yow utal boroom tur bi waaw bu ñuy ut tur yi utal boroom tur bi te moom la yonent bi alei satu am moom dafa boole lépp mais am li ëpp solo mooy boroom tur bi boroom bi kooku nag lañ ñu royloo kon ñun nañu ut boroom tur bi te bañ a nekk ci tur yi nga xam ne di wëri tur kese déedéet nga xam ne bu ñu ko yoree sax la mu laaj sax parewuñ ngir xamuñu la mu laaj loolu lépp ay danger la waaw mbir mi mu ngi ci li fi yonent bale saa saa bàyyi ñu bari xeeb ko fi la lépp nekk wallahi alladhi la ilaha yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana siimaahum fi wujuhihim min athari sujud seen màndarga boo leen seenee mu ngi seen jeexitalu jëyi seen sujjóot yu bari yi lillaahi mooy toroxlu toroxlu ñoo ñooy ubaadillah jaamu yàlla yi dëgg-dëgg waaw ñi ñooy saxaaba yonent mi alayhi salaatu salaam lil fuqaraa al muhaajiriin alladhiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaghuuna fadlan min allahi wa ridwaana wa yansuruuna allaha wa rasuulahu ah ginnaaw bi mu waxee ñun walladhiina tabawwa'u ad-daara wal iimaan yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi suduurihim haajatan mimmaa uutuu wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa allah waaye fi ñu jóge ci muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom nee na lii ma leen wane ne joxe ni ñu mel ci tawraat ak injil après comme gub woowu épi boobu ah mu ne lu tax ma def li yaxiida bihimul kuffaar dama leen a melal nii ñoom saxaabaay yonent bi alayhi salaam ak lépp lu leen mën a gaaral ci loo xam ne day dox diggante nit ak nit loolu wàññiwul dara ci liñ doon moo tax fitna yi am seen biir loolu wàññiwul dara ci li leen te yonent bi alayhi salaam ci boppam xamoon na ko waxoon na leen ko te loolu dafa bokk ci li nga xamante ne lu yàlla dogal ne nii lay deme la te moo gënoon ci ñoom mu defoon loolu jaare la ko seeni loxo ngir ñiy ñëw ci ginnaaw xam ne l'infaillibilité kenn kese ko am mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al isma kullu al ismati lillah li rasulillah l'infaillibilité loolu yonent bi alayhi salaam ko moom moo taxoon mu doon wax kullu bani aadama xataa wa xayrul xataa at tawaabuun yonent ma lay saar saar doon wax ne doomu aadama yépp dañuy def erreur moo sont susceptibles de faire des erreurs de commettre des erreurs ñi gën nag ci ñooñu mooy ñi nga xam ne fu ñu defee njuumte wala def rëcc ci daal di dem tuubi waaw suñu boroom di ñu wan à travers nit loo kawe kawe kawe kawe kawe bu ko teg place yàlla bu ko bu ko bu ko bu bu bu ko teg place yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom mooy ki am infaillibilité jeex na voilà gis na yonent suñu boroom ne dama leen a melal nii li yaghidha bihimil kuffaar ngir yéefér yi bu ñu leen gisee seen xol yi di tàng di bax di bita gaz te duñ ci man tous la leen di defal ngërëm nga ma leen làq ne radiyallahu anhum waradu an buur yàlla gërëm na leen ñoom ñu gërëm la leen buur yàlla defal gërëm loolu loolu def naa ko ba pare waaw lii nag dama leen a melal nii li yaghidha bihumul kuffar ngir yéeféri ngir yéeféri di ci mer moo tax képp koo xam ne loolu moo taxoon imaamu Malik rahmatullah alayhi jàppoon ne alal yi ñuy distribuer jullit ñi képp koo xamante ne nii yow da ngay ŋaññ saxaaba yi mu ne kenn du leen jox kenn du leen jox parce que suñu borom moo wax ci aaya boobu ne li yaghiza bihimul kuffar dalee na melal lii ngir ñan yéeféer yi di ci mer yow nag bu dee ni saxaaba yi mel daf lay metti ni ñu mel ak ni ñu mel lépp nag waaw zaahiran wa baatinan daf laa metti suñu woroom wax na li muy wax mu ne ko kenn du ko jox dara kenn du ko jox ci affaire yi te ñun ñi ñëw suñu ginnaaw aaya bi mu mujjoon wax lil fuqara al muhajirin ñi nga xam ne muhajiru nañ génn seen kër ya nga xam ne mooy li mu wax sànk gis nga mbir mi nekkul man yal naa am àjjana ju kawe yal naa am lii yal na naa non ngërëmu yàlla wa ridwaanullah ngërëmu yàlla moo féete kaw loolu lépp waaw ngërëmu yàlla moo féete kaw loolu lépp waaw moo tax fuqaraa waajur yi mu ne yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana waaw uxriju min diyaarihim wa amwaalihim la moo ñoom ñu génn leen expulsé leen seen kër yi seen alal yi màkk ak seen commerce yi ak lañ amoon yépp ngir lan ñuy sàkku ngëneelu yàlla ak ngërëm waaw wa yansuruuna allaha wa rasuulahu ulaa'ika humu saadiquun waaw ñuy dimbali lii rek lañ ma sa di dimbali buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñii nii ulaa'ika dëgg dëgg gis ngeen ñi joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe ya ràngoo ñoom humu saadiquun ñooy ñu dëgg ñu dëgg dëgg dëgg dëgg ñooy ñooy waaw wal iman wal iman waaw ñii ñooñu dëggu dëgg dëgg mu teg ci waa lamsaar ñi nga xam ne tabawwa'u daara wal iman ñoom ñoo pare partager seen bien wax lépp ak ñi nga xam ne ñoo leen fekk si gisawuñ leen sa limigration bon ça nous pique nos boulots ni ñu waxoon non ñu boole leen ci seen bopp moo tax ku gisee noonu immigration ak nit ñi ñëw yow sa xol day féex te da ngay mën a nekk ak ñoom dëkk bi neex waaye boo gisee ab submersion problèment am te ba wow daara wal iman yuhibbuuna man haajara ilayhim dañ leen a sopp comme niñ soppe seen bopp wala lu ko raw comme niñ gisoon am misaalu Seydina Sa'd ibn Rabi' ak Seydina Abdurrahman ibn Awf gis nañ ko keroog ñu ngi ko doon fàttale ci miiraas mi yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim haajatan mimmaa uutu te lu ñu joxe lu ñu joxe seen mbokk jox ko ko xaaruñ ci retour sur investissement jamais mooy nañu def ah bon kii bon ce jeune la naa ko defaral ay affaire am parce que amaana kii filière bi muy bi mu nekk eh, c'est porteuse ak wala kii yi études yi muy def ya bu ko defee gor la dina ma sedd dina ma kii sédd comme li ñu waxoon non ñoom ñoom xaaruñu dara ci liñ doon def déedéet parce que buur yàlla ngërëmu buur yàlla la ñu wa yu'thiruna ala anfusihim dañuy ñëw bëgg dara sax seen mbokk muhaajir yi jox la ko ñu jël loo jox ko mel ni ñooy ba ko seen mbokku gàddaay ki gàddaay soxlaa ñoom la seen soxla deñ lañ dagg si nitu soxla loolu dañ koy dagg parce que am na seen mbokk mu ko soxla kam moo àgg foofu ci ñun moo tax wax ji dafa bari ku mu neex nga woo maqaamaru yu la neex mais seet rek kan moo àgg fii nga xam ne il suffit sa mbokk bëgg lenn loo xam ne yow yaa ko moom de laa wax loo moom waxuma loo xam ne yéen ñaar ñépp kenn mbokk yéen a koy utandoo waxuma loolu mais loo moom moomu bëgg yow nga dagg sédditu bëgg bàyyi ko moom kan waa ngu foofu si naa Sa'd ibn Rabi' loolu sama soxna yaa ngi maa ëpp alal sa fii ma ma ëpp alal ah Medina sama alal laay dóor ci digg bi xaaj ko ci digg bi nga jël benn ma jël benn sama soxna yaa ngi waxuma man maay tànn de dama leen di damay xoolal yow ku la neex ma fase ko nga takk ko kat moo àgg foofu ci ñun coow lee bari rek kenn àggu fi kenn àggu fi waaw nañu wóote lu ñu neex mais kenn fi àgguwut waaw ñooñu nag foofu la ñeemoon foofu lañu tolloon dépassé yooyu di dem ñoom wa yu'thiruna ala anfusihim même walaw kaana bihim xasaasa même bu dee nañ koy joxe après nekk ci ci ay yenn difficulté mais yoo xam ne c'est supportable pour ñoom même mu dee c'est difficile dañ koy def waaw waaye ñi ñëw suñu ginnaaw nag mooy ñun walladina jaa'u min ba'dihim suñu boroom ne gis nga nag ñii ñooy lislaam bi ñii la yonent mi alayhi salaam saxaabaam yi ak ñi ñëw ci ginnaaw seen ginnaaw yaquluuna rabbana ighfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim allah ñun ñi ñëw ci suñu ci seen ginnaaw lii lañu suñu boroom digal te nee na mooy ku ci ku ci baax lii ngay wax ku ci yées nag manoo wax lii walladina jaa'u alquran ko wax walladina jaa'u min ba'dihim ñi ñëw ginnaaw saxaaba yi ma leen wax ah yaquluuna ñoom lii lañuy wax mooy wax ko mooy xabaar la bu suñu boroom joxe mais mooy mooy nii la war a demee nii nii lay demee te nii la war a demee léegi nag pour mu demee nii yéen jëfe leen ko yéen ñi ñëw ci seen ginnaaw yaquluuna la la ñuy wax rabbana ay suñu boroom ighfir lana yal na nga ñu jéggal ndax yonente wàley saa sax kuy ñaan da ngay tàmbali sa bopp waaw waaw moo ñu ko jàngal ah yonente wàley saa sax moo ñu ko jàngal ibda bi nafsika thumma bi man ta'ul tàmbali ci sa bopp après ki ki nga xam ne moo topp nga war koo dundal ak yooyu waaw kon ñu ne rabbana rabbana ighfir buur yàlla yàlla da nga ñu jéggal suñuy ñaawteef ak suñuy bàkkaar yal na ñu jéggal wali ixwaanina alladina sabaquuna bil iman waaye yal na nga jéggal suñu mbokk xoolal suñu borom lim ñu saxaaba yi na ñun suñuy mbokk lañ allah te neewoon na innama almuminuuna ixwa fa aslixuu bayna axawaykum innama almuminuun dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñoom dong ixwa ñooy ay mbokk fa aslixu kon yéwénal leen bayna axawaykum seen diggante mbokkoo googu yéwénal leen ko waaw dee leen ko huiler di ko yéwénal bu amee problème ngeen yéwénal suñu boroom nee na ñooñ suñuy mbokk lañ dañ moo tax dañ naan rabbana ighfir lana ñi ñëw ci seen ginnaaw buur yàlla yàlla nag ñu gindi yàlla nag ñu jéggal wali ikhwanina ñeel tamit yàlla na nga jéggal suñu mbokk yi nga xam ne sabaquna ñooñu jiitu bil iman di ngëm yàlla gi ñu ne muy saxaaba yi radiyallahu anhu mag mu baax ci saxaaba yi la jóge ñooy salafi yi ñooñu jiitu ci ngëm yàlla gi te bu dul woon ñoom du agsi ci ñoom li nasaraan bi wax on ne casse pas la main du ñu damm loxo bi ma dundal waaw déedéet ndax ku dul sant buur yi ku dul sant euh, nit ñi doo sant buur yàlla waaw rabbana ighfir lana wa li ikhwanina bi ñu jiitoon muy saxaaba bil iman ci ngëm yàlla gi wala taj'al te yàlla na bul def fii qulubina ci suñu xol yi ñun jullit ñi xillan ak kiñaan ak mbañ lilladina amanu ñeen ñi gëm yàlla suñu borom préparé wul moom mi nga xam ne rabbu samawati wal ard alimul ghaibi waa allaamul ghuyub alladhi ya'lamu ma fi sudur xam li xew ak li xewagul ak la naroon a xew ta xewul bu xewoon lan lay xewee ak lan mooy conséquence bi xam na ko na ne biir saxaaba am yoo xam ne dina dox seen biir yoo xam ne buur yàllaa ko dogal pour lan isma bi wan leen ne isma li rasulillah infaillibilité yonent na lay saa ko am ñii nag bu leen foog ne gis ngeen lii dox seen diggante ngeen ne woo kon baaxul mu ne non suñu borom ne déet moo tax mu sas ñu sañu mu sañu wax ñu li ñuy ñaan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al te buur yàlla yàlla bul def xillan mbañ kañaanis ci suñu xol yi fii qulubina ghillan lilladhina amanu yàlla na bul def jamais suñu xol yi kañaan ñu koy amal kenn ku gëm yàlla ñu koy dencal benn feetu xeetu kañaan ak mbañ rabbana suñu boroom innaka ra'ufur rahim allah allah gis nga kon lan lañu suñu boroom digal ñun ñi ñëw ginnaaw saxaaba yi ñu leen di ñaanal moo tax sayyidatu Aisha doon wax naan man ñi jaaxal nañ ma siiti la doon wax buur yàllaa gi digle ne leen ngeen ñaanal saxaaba yi ñoom ñu ñëw di leen yasubunahum di leen saaga moo tax euh, ku nekk ci dëgg tudd leen ko tur bu leen neex ku nekk ci dëgg doo mës a gis muy ŋàññi nit ku baax waaw léeg-léeg nag nit jàpp ne danga koo ŋàññi alors que ŋàññoo ko waaw parce que dëgg moo taxaw nga wax li yonent bi alei saab saabu wax ak li sharia wax fekk en tout cas la nettali sëriñ boobu wala sax moom ci boppam mu juum parce que nit la mën naa ju mu juum yow nga wax lu contraire wax wax ju tàng ju wuteeg moom li mu def ak li mu wax gaa yi jàpp ne da koo dugg waaye kooku ak laa sopp waaw ña koy jéem jàppale te xamuñu yow la gën a sopp ko ñoom waaw même bu dee doo taalibeem ndax day xam ne kii moom laa yaxaafu laa yàq laa taxuduhu fillaahi lawmata laa'im añi ŋàññaate ku ko ku mën na ŋàññi du ko jàpp ci buur ya du ko du tax mu mu mu wax dëgg de bu sant daal di daal di kontaan daal di kontaan ci kooku moo tax du du nekk ŋàññaate day kontaan ci kooku ñi xamul nag ñooy jàpp ne day diingat kii gëmu leen gëmul dara gëmul sëriñ si mais sëriñ dëgg dëgg bu gisee koo xam ne da da moom xam na ne bon wala sax même bu dee moom juumul waaye keekat li wax teg na ko fenn parce que moom loolu la gis du ko mere waaw même bu dee xam na ne juum na moom waaye nag intention wam baax na moo tax wala yu yàlla manula alak koo xam ne ku mel noonu la kuy wax dëggu ci li ngay wax te yàlla kese tax même bu dee juum nga ci xaqam dara la la dul mën te moom sax da lay ko day kontaan ci yow parce que dina xam ne ñii ñoo ñu dëggu te dëggu dafa raar te loolu la suñu borom waxoon ñu mel yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin ñi gën yàlla ragal leen yàlla te ngeen bokk ci way dëggu ñi kon lii lañu suñu borom digal nit ku baax nag buur yàlla ñim la wax nga ñaanal leen est-ce que yaakaar nga ne ñooñu taxaw di leen saaga mooy li gën a yella parce que rek jàpp nga ne man ki ma gën a sopp ci saxaaba yi kat am na ñoo xam ne bokkuñoo moom gisin ci benn masala wala boobu am na lu lu lu dox seen diggante tax est loolu tax na ma ñëw ni ñoom ñépp baaxuñu te boo nee baaxuñu xam nga kan ngay jam jamoo leen ñoom waaye ki leen yar ngay jam muy yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax li ñuy teg ci deru saxaaba yi billahi alladi laa hu guddeeg bëccëg moo xam ku yor rajoom microom walla ku yor xalimaam di bind wala clavieram di taper wala yor tablettam di di di kiiwatu baaraam yi di bind lu ñaaw ci saxaaba yi radiyallahu anhu lool muy wax yépp yonent bi alayhi salaam ci boppam la koy dóor waaw ci boppam lay dóor bindam yooyu waxam yu ñaawam yooyu te ka mu jàpp ne ci saxaaba yi moom lay défendre kat moom la teg fépp kooku moom laata muy dal ci yonent ma lay sarsam moom it mooy yonent ma lay sarsam la ngay dóor saxaaba yi balaa dal saxaaba yi moom lay njëkk dal waaw loo leen wax lu ñaaw mooy yonent ma lay sarsam nga ko wax mooy li nga wax lenn lay tekki ñii ki leen yar dese naa mën a yar wal iyaadu billah ki leen yar ne defar na leen defaram baaxut ila échoué wal iyaadu billah wal iyaadu billah waaw wa asaa'u min haythu yaxtasibuuna annahum yuxsinuuna sun'a ñu ñaawe ci xaqu yonent bi alayhi salaatu salaam foo xam ne jàppoon nañ ne kat fii mu ne li ñu wax rafet na moo tax doo dégg ci koo xamante ne nii buur yàllaa tax muy wax mu xam li nga xam ne mooy alquran sunna yonent bi alei satu muy wax kenn waxuma la saxaaba yi kese waaye nitu yàlla yi muy jël lu ñaaw di ko teg seen der waxatuma laa ay saaga ak yoo xamante ni di leen laan yooyu di leen rëbb doo ko mës a gis moo tax bokk na ci màndargaay cànkute nit ñu gis muy xuus ci yooyu walla di wax ci deru ñu tedd ñooñ te kawe nga xam ne amul kenn ku ñëw seen gannaaw kenn laa wax du ku ñuy wax wàll yu ku jege seen seen poussière amul amul ñoom ñépp nag saxaaba yi te kenn tuutiwu ci xatta ki ñu naan benn araab yi ñëw na tuur ndox ci jàkka yi araab yi boobu wàll yu yi mas a jaar ci kaw suuf yépp buñ leen dajale woon araab boobu nekk saxaaba moo leen raw te génn faatu ci diine ci diine gii ko yonent bi saat saam woon tegoon moo gën ñoom ñépp boo leen plus woon multiplier leen ñoom ñépp ak daraja ya ñu am ak maqaama ya ñu am yépp saxaaba boobu bi araab yi moo leen raw fuuf fuuf bokkuñu sax classe bokkuñu sax classe waaw bokkuñu sax classe waaw te ñooñu mënuñoo wax ci xàqu araab yi boobu liñ ci mën wax lu tuuti la parce que daf boobu ñu naan benn saxaabi boo xam ne kaw kaw la woon ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa qaal kooku nga gis ci doxalinam léegi nga ne kii de ko waye di la ñii naan ñu waye di walla yàlla gis nga loolu ñoo raw képp koy tudd seen gannaaw ko dut saxaaba ginnaaw yonent yi alayhi salaatu wassalaam kon nag gis nga bu ñu xamee yii kon suñu boroom lan lañu digal ñu ñaanal saxaaba yi est-ce que yellu na kon ñu leen di saaga ak di leen jam loolu nag la mbooloom bu ma nee chiite c'est pas tous les chiites parce que chiites yi dafa am branche mais yi gën a siiw muy déodociens yi ci loolu lañ ne te ñoo bari Sénégal léegi xadiis bii ñu jógee daa am loo xam ne wax yu ñàkk teggin ak wax yoo xam ne waxu réer dëgg-dëgg yoo xam ne moom lañ ci wax yooyu nag lañu war a leeral insha allahu taala ci jataay bii di ñëw ah insha allahu taala génne alxaq bayna rukaamil baatil génn dëgg ci biir xeeru caaxaan yi ñu duy logloo ko ñu bari ñu fexe ba insha allahu taala bi awnillahi taala génne doj yooyu doji réer yooyu ñu ñu ñu logal ñu bari ñuy log-logal ñu génne leen bi awnillahi taala jaare ko alquran ak sunnati rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam kon tey ñu yem noonu ba ca tey bii di ñëw insha allahu taala ba léegi ñu ngi ci la onze ci feebaru yonente bi alayhi salatu yow mu yawmul xamis juróomi fan laata muy génn